fil baab baabu taxrimi zulmi wal amri bi raddi almazaalim al baab as-saadisi wal ishriin kon ñu ngi woon ci garab gi ci bunt bi ba léegi ci tool bi muy chapitre vingt-six ñaar fukk ak juróom benn buntub ñaar fukk ak juróom benn di wax xaraamal gu xaraamal tooñ ak digle gu borom bi tabaraka wa taala sharia digle li nga xam ne mooy delloo tooñaange yi daña nga xam ne ñoom lañ tooñ ñu ngi woon nag ci xadiis sayna Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa ardaah mooy xadiis numéro deux cent huit di ñaar téeméer ak juróom-ñett nañ ko ba gisoon li nga xam ne moo jëmoon ci waxoon nañ firi woon nañ ko firiwu gaaw ba gisoon taxriij bi ana fan ngay fekk hadis euh, bi ak est ce que ñi al imam wax kese ñoo ko solo ak fan lañ ko solo ñoom muy muttafaqun alayhi di hadis boo xam ne al imam al Bukhari ak al imam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo waxoon nañ la ñeneen ñi ko solo walillahi alhamdu wal ñu ngi woon ci njàngat yi ñuy jëlee ci xadiis bi insha allahu taala ci jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci wa an Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu wa an Mu'aaz wala radiyallahu anhu annahu qaala ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam foofu la ñu yemoon ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nag tey ñu war a dugg ci xadiis bi comme niñ ko waxe woon xam naa dañuy tënk lu bari nag ndax Euh, comme niñ ko waxoon tamit ci jotaay bi weesu yaakaaroon naa ne ci vingt cinq minutes yi ñu desewoon ba trente mënoon nañ ko jeexal waaye ndekete yoo sax dañ dul dugg sax ci xadis bi euh, naka noonu euh, la borom bi dogaloon tey insha allah taala kon ñu dugg ci xadis bi mu nekkoon kon wa an Muaaz ibn Jabal loolu gisoon nañ ko ñu jële Seydina Muaaz waxul ibn Jabal an Muaaz kese radiyallahu anhu annahu qaala mu ne baatani yebal na ma rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam lijjantoon nañ fan la ko yónni ci yeneen yi nga xam ne Mawlana Ibn Abbas ci boppam moo ko nettali eh, comme niñ ko tuddoon ci bii weer ilal yaman yi mooy ba mu ko yónni yaman gisoon nañ tamit ban jamono la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yebaloon moom Seydina Mu'aaz kañ la ko yebaloon yaman loolu it daal di woon nañ koy gis walillahi alhamdu nañ la ah jamono yam fa nekk que ne àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ko Medina mu nga woon Yaman ca mission bi nga xam ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam missionné woon daal di woon koy digal kon nag mu ne moom Seydina Mu'aaz mu ne kon yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam moo ma yebal fa qaala mu ne ma innaka eh, xam gisoon nañ ci loolu ne eh, détachement nit ki da ngay <laughs> jàngalekat bi war na mën a détaché di former ay nit ñoo xam ne mat nañu taxawe moom li muy taxawe waaw loolu euh, waxoon nañ ci walillahi alhamdu wal na kon mu ne fa qaala mu ne innaka dëgg-dëgg yow waaw innaka dëgg-dëgg yow tati qawman min ahlil kitab dangay ngay dikkal ay nit ñoo xamante ni nii ci waa gens du livre lañ bokk ñoo xam ne dañ leen a joxoon téere waa téere lañu Eh, lii nag yeneen bi alayhi salaatu salaam wax bi Seydina Muaaz dafa am solo waaw mu ngi koy xamloo junj nañ ko ci jotaay bii weesu mooy xam fi nga xamante ne nii mooy terrain bi nga jëm ndax nit ki woote jëme ci diine wanu la nekk ne day woote ci diine mais li xew ci société bi dara xamu ko ci non non loolu c'est contradictoire waaw ñi gënoon a xam société yi gënoon a xam façon yi nga xam ne léegi ay xam-xam la yoo xam ne yu amoon la yu gën a développé ay anthropologie sociologie ñi ko gën a xam ñooy yonent yi ñooy boroom xam-xam yi rahmatu alayhimu salaatu wassalaam ñoo gën a xam nit ñi nan la ñuy dunde société bu nekk nan la formé woon nan la composé woon loolu kenn bi ñu koo xam ab yonent waaw kon nag yow manoo ne alayhi salaatu wassalaam yow da ngaa nekk koo xamante ne nii eh, ci tànkam nga jaar ba pare yow société bi xamoo ci dara lépp réer moo ne Seydina Mu'aaz comme que da koy yebal à terrain boo xam ne inconnu la ci moom xamu ko du ñëw rek sànni ko yebal tamit nit ñi boo leen di yebal na leen yebal jox leen les moyens qu'il mais yebal leen dem leen dox mission boo xam ne joxoo leen les moyens pour pouvoir réaliser euh, souhait bi tax nga yebal leen loolu du dox waaw yeneen may sa salaam nëbb ko la xew bal da koo leeral ana ci yan nit ngay tombeel ba ci waxu tey dans quelle sauce mu xam dans quelle sauce il sera mangé waaw ana ñan la amal problème ñan lay ñan lay bu demee foofu waaw mu ne ko innaka dëgg-dëgg yow Mu'aaz mooy wax ko ca ñëm ko yebal ñooy ñenn bam xam yow de tati di nga dikkal man ay nit ñoo xam ne min ahlil kitaab ci waa tiir lañ boobu mooy terrain bi nit ñi lañ koo war a xam waaw nga xam ne kat te tamit le fait mu wax ko ñi waa ahlul kitaab lañ mooy bokkuñoo juhaalu Quraysi yii <laughs> waaw ak juhaalu Medina ñi nga xam ne Medina wala li wër ci arab yi ñu bari fëgg jëm melul ni ñoom de mooy ñoom ahlul kitaab te ñooy ñooy waa alxu ñooy ñooy waa waa xam-xam mooy na ñi nga xam ne borom bi da leen a jox téere mu mu leeral ko fa mu jëm ne du ñuy juhaal ñoo xam ne xamuñu lu yàlla wax amuñu ci lu yàlla wàccee dara déedéet comme waa Quraysh nga xam ne amuñoon dara lañ leen seen yonent yi bàyyiloon Seydina Ismaïl rapp na bu yàgg waaw bañ nekk ci seen lëndëm yi ak arab yeeg di jaabu ay hubala ki manaata ak isaafa ki naa ilaa ah ko ñooñu wute nañoo ngi ñii ñoom xam nañu ndax borom bi joxoon na leen téere léegi ñoom ñooy ñan ñooy al ñoo foppoon waaw foofu ña ëppoon ay yahud lañu nga xamante ne nii dañ faa nekkoon ca jamonoy As'ad ibn euh, Abi Karib ah wala Karib As'ad ibn As'ad Abi Karib ci jamonoom moom looñ naan mooy Tubba bu ndaw bi wa qawma Tubba'i te jiite woon yaman bi ci gën a ndaw jamono jooju leen fa ñëwoon comme ni ko al imaamu ibn Ishaq rahmatullah alayhi daal di leerale doon ko tudd ci siira bi ci njàlbéen bi yahut yi dañoo jógewoon fële daal di fay ñëw parce que dañoo jàppoon yonent bi mu jógee xamoon nañu li leen seen téere yi wax que suuf soosu di Yasrib dina fa nekk te ñoom it ñu mébatoon mu bokkoon ci ñoom ñu daal di fay dem ñoo fa ëppoon waaw ñoom ñoo fa ëppoon waaye amoon na ay benn benn ñoo xamante ne ni ay nasaara lañu woon mooy ay nasaran lañu woon ay chrétien mais ñu ëppoon moo doon yahuud yi surtout waaw léegi nag yonent bay saa saam kon yëgal ko ne ko fa ngay dem loolu la waaw mooy am nañ téere waaw mooy en général dañuy am xam-xam waaw kon nag waxtaan ak ñoom il faut nga relever le niveau waaw da koo laaj moo tax loolu dafa am solo <laughs> xam ban public ngay jàkkaar lool jàngalekat bi warula réere lool xam nga mënoo ñëw ni ngay waxtaan ak ñoo xamante ne nii imaginer ñu ne ay boroom xam-xam ñooy dajaloo waaw al muhaddithun ñoom ñooy dajaloo dañoo am benn ndaje boo xamante ne muhaddis diw dina fa intervenir muhaddis diw war na intervenir muhaddis diw borom xam-xamu hadis yu mag yi ci jamono ji ñu daya yow bu dee da ngaa bokk ci ñoom ñëw di di war a def intervenir wax mais mënoo di waxeek ñoom comme si ni ngay waxeek koo xamante ne ilmul hadis xamu ko da koy door a xam koo xam ne xam-xamu hadis xamu ko du ko war a découvrir ci en mille la bokk mais doo ñëw ba ci foofu kolom wala lu man di doon ñépp di la xaar nga intervenir. nga leen di wax naan leen walla euh, musalsal mooy lii mel ni kuy jàngala kuy jàngal ñoo xamante ni nii ñoom xamaguñ loolu waaw euh, hadithun sahih ça veut dire lii la gars yi dañ naan ne kii kii kii kii kii <laughs> c'est pas approprié foofu waaw parce que loolu mooy ñi fi nekk ñi ñépp loolu naan nañ ko bu yàgg waaw man na nga a jël nag benn branche ci loolu gën koo xóotal waaye yow di jox ay définition yoo xam ne ñépp a ko xam après ñu ne waa ji pare na non non loolu vraiment c'est une façon de perdre de temps <laughs> voilà <laughs> waaw léegi mënoo ñëw tamit ci contraire bi ñoo xam ne ay débutants lañ première seen première euh, jàng hadith nga ñëw di leen duggal ci yenn yu xóot yi nga xamante ne nii ñoom loolu bee bàyyi sax amaguñu ko. loolu lu dox ñoom seen bopp yi day xar après dañuy boo mooy sax balaa jeex la gaa yi di jóg ñu bari dem seen yoon ña jot a def ngir ngir ngir ngir euh, orma buñ am ci yow mais buñ paree dara duñ ko ci jàpp te en plus dañuy jàpp ne perte nañ temps moo tax yooyu dafa am solo boo ñëwee ñoo xamante ne nii ñoom xam nañu ñi ngay waxee ñoom mënu la ak ñi ngay wax ak ñi xamul dara waaye à condition loolu lépp nag. du du du changer discours l'islam bi nga war a tenir dëgg gi doo ko soppi parce que yaa ngi ci yaa ngi jàmmarloog euh, chef d'entreprise yi comme que ñoom lu ñu bëgg daal euh, ñoom euh, il il court derrière le profit kese léegi nag bëgg daal nga daganal leen le fait que daal seen employé yi ñi ñuy liggéeyal ñi leen di liggéeyal daal julli yi nañuy bàyyi ba ñibbi seen kër yow loolu amoo droit ñëw taxaw. Eh? di leen ko daganalal di leen wan ne waaw loolu sax mën naa nekk léegi ñoom voilà bu ko defee man nañoo xaar ba ñibbi rek ñu julli parce bu boobu ci ngant yi lañ bokk waxoo dëgg loolu mënoo ko wax parce bu boobaa yaa ngi int yaa ngi altérer dëgg ji yaa ngi ñëw di soppi dëgg ndax la ñu neex ñi nga xam ne ñoom nga newal waaw à condition yii nii yépp bu ci benn niveau boo man di waxe selon nit ñi du soppi discours bi nga yor dara waaw mooy dëgg ji moom du soppeeku waaw naka ngay def nag ba ña ngay waxal nga man leen ak jox ci li nga yor loolu yaay xool ban méthode ngay jaar waaye dëgg ji moom benn la du soppeeku waaw kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam xamal Seydina Muaaz lii kenn ñi nag ñoom boo moom foog nga wax ak ñoom téere waaw <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu te lii am na ñoo xam ne dañuy wax ci diine mais euh, bàyyiwuñ ci xel dañuy ñëw rek naan gaa yi daal euh, euh, dañuy ñëw daal wax leen ay aaya alquran ay kii bu ñu dëggul seen affaire la mais am na ñoo xam ne <laughs> wajadilhum billati ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wooteel jëme ci sa yoonu boroom bi bil hikma teg ko ci sagesse teg ko ci xëriñ téef wal maw'izatil hasana ak li nga xamante ne mooy waaraate wu rafet mais amoo ñëwee gaa yoo xam ne idéologie kese lañ jëm waaw te loolu yonent bi saa ñu ko jàngal jàngalati ñu ko jàngalati ñu ko keroog Hudaybiya bi gaa yi taxawee bi mu toogee waa Màkka di yónni seen émissaires yi mais émissaire buñ ne ko mu ngi ñëw day xool kooku lan la gën a kii biñ ko nee <laughs> mbokk axaabis yi ñu ngi ñëw. muy allié waa Quraysh yi newoon suufu Makka ci montagne bi foofu la mu ne mu ne dañ ne ko moom mooy ñëw mu ne koo ñoon moom génn leen hadaaya yi mooy génneen yi ci kaaba gi yooyu ak ba gi génn leen ko ndax moom nit lañ ñoo xam ne dañuy màggal kaaba gi bu gisee loolu dina tax ñu ne eh ñii kon xare taxu leen a jógaa ah. mooy gis nga ñëwul ne moo bàyyi leen ko mu ñëw comme ñëw qaala allahu tabaaraka wa taala ay nii yoon nii yow yéen a tibay sa salaam la ah waxul loolu de daa xam ne ñii lii la ñu gëm dañoo nekk ñuy màggal loo xamante ni mooy euh, euh, kaaba geek lépp loo xam ne ngir ñi fi ñëw di umra ak di indi di rendi ay ay gëléem di ay di loj ay gëléem di rendi ay ay ay ay ay xar yooyu ñoom buñ ko gisee loolu dafa man bi ci ñoom yonent may sax xam ne kii di ñëw te mooy seen sang loolu gëm loolu la bëgg mu ne génne leen affaire yi wane leen ko mettre leen en évidence ah gëléem yi ñu ci indi ngir loj ko ci kaaba gi bu ko defee moo tax ko ñëwee dana ci dem waa Makka ne leen maa ngi wàcc yàlla laa wax waaw di ngeen jóge ci kanamu kii parce kii ñëw fi ngir xeex lii ma gis ñooy hadaaya kii daa ñëw ngir ngir màggal Kaaba gi waaw <laughs> ban na ci moom mujj <laughs> ah, loolu euh, <laughs> taxu ñoo jóg ah waaw kon euh, loolu dafa am solo ci kii woote moo xam ne nekkul rek naan man daal benn façon discours laa yor ku ñëw moom laa lay dóor ah, jeex na waaw bëggee mu jël bëggul moo xam non am na yoo xam ne affaire dañoo jàpp ne mbir mi lépp intellectuel ba pare di gëmloo ne l'islam dafa contradictoire ak irraison mais dañ koy fekk ci façon raisonnement ba mooy pas bi euh, moom mais na muy xalaate ngay fekk dajji ko wan ko ne li ngay wax demewul noonu loolu moo tax ilmul kalaam am solo lan moo xam-xam yi di daa parce que du tus bu du doon mel ni ñoom al imaam al Ghazali al imaam al Baqillani ak ñeneen ak ñeneen borom xam-xamu euh, euh, l'islam nekk di di di di di di di passer seen une <laughs> am solo <laughs> voilà kon loolu am solo la innaka mu ne ko dëgg-dëgg yow Mu'aaz ta'ti da ngay xaw qawman ay nit ñoo xam ne ahlal kitaab min ahlil kitaab bokk ci ñi nga xamante ne nii mooy ah waa ahlul kitaab ñoom ñoom nag nekk ñoom ahlul kitaab waaye comme que ñoo fa gën a màgg yonent bi saa saa mu tudd leen tudd leen ñoom waaw parce que en plus ñoom ñoo yor xam-xam bi boo ñu xam-xam bi boo leen convaincre ah ba convaincre leen moo gën a joxe ah. am na benn jamono am na nu muy demee moo gën a yomb mais am na beneen côté boo koy xoole moo gën a jafe <laughs> parce que bu dee boroom xam-xam yu rëy lañu ba pare xam-xam ni ñu jàppe ko am amu amukaayu àddina lépp lu ñëw di leen wan ne ah li ngeen nekke nekk dewawul noonu ñoom dañuy gis ne menace la waaw dañuy retranché wu ci seen seen seeni position du ñu bëgg dara soppeeku waaw ba pare di la xeex di la diaboliser mais la fekk nit ki xam man na koo may moom mu geew mu teel a comprendre li nga xam ne ñeneen ñi amul xam-xam duñ ko comprendre ci waxu kiy wax est-ce que kii li muy wax dëgg la wala déet lumière boobu yàlla defal na ko waaw léegi kon ñoo ëpp ñoo fa nekkul ñoo fa ëppoon yahudi ëpp ñoo yaman arab yaa fa newoon dëgg la am na ay arab yoo xam ne dañoo mujj embrasser seen religion boobu te ñoom seen religion euh, seen euh, dërlin euh, dafa naqaree dugg yahudi contrairement chrétiens yi kon nag mu ne kon loolu am solo ta fi qawman min ahlil kitab ci yeneen riwaay ak ah, qawman ahlil kitab ah ainsi de suite eh, eh, mu ngi noonu la mu ne boo ñëwee rek ci ñoom moom laa doon wax même bu dee ci ñoom la discours bi du soppeeku fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa allah waaw waaw leen woo jëme ci li gën a màgg ila shahadati ci seede an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla wa annii tamankat muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawal yàlla laa sallallahu alayhi wa sallam <laughs> gis nga lii mooy ponk lépp waaw lii mooy ponk lépp te mooy ragal yàlla te manoo ragal yàlla bu dee gëmoo ko waaw wa maa umiru illa liya'budu allah muxlisiina lahu diin xunafaa waaw suñu boroom nee na gis nga jaam yi amul benn yonent bu mës a yónni lu dul ne lañ leen digal mooy illaa lu dul dong kii lii kesel moo ñu jaamu yàlla muxlisiina lahu diin di ko sellal di ko wéetalal sellal ko nañ koy jaamoo bañ koo bokkaaleek dara dundin moom leen teg lépp luñ ciy taxawal lépp luñ ciy defaka ba mu nekk loo xam ne dañ koy def seen yéene sell ngir yàlla xunafa ñu jeng lépp daal di jublu seen borom kon lii mooy mooy mooy mooy ak tawxiid waaw mooy loolu nga leen di njëkk woo loolu nga leen di njëkk ñoom waa ahlu kitaab yooyu la loolu nag ñépp ci yam parce mooy fondement bi nga xam ne bu amul moom jarul ngay tabax dara waaw yi mu ne maçon yi ñi dul maçon sax xam nañu waaw ah, jëndal sa terrain ne man moom dinaa tabax ne du ma gas te yow terrain bi amuloon fondation terrain la boo xam ne ndaan nga fooy fooy la bu dara am nga ne boo man dinaa tabax je prends mes ah, sama ciment lépp daal di ñëw ci kaw suuf si noonu nga teg ci bay brique rangale nga jël rangale nga ñëw rangale ba pare ñëw daal di teg say briques defar sa kër ba mu ne jonn taxaw waxuma la ba mu ne jonn sax loolu dara lu ne jonn wala boobu doo ko kuule mais booy kuule booy teg affaire bi wadd non la ma xaala booy teg bala ngaa teg sax affaire yi yow boo ciy wéeru muy wadd ndax lan ne amul lu ko dëgëral loolu nag kasaalika na ko noonu nag affaire yi lii la gis nga diine jii fondation yi la nga xam ne mooy keno ya mooy wéetal yàlla loolu foog mu am d'abord bu amul moom bul bul bul essayer dara moo tax képp koo xamante ni ngëm yàlla am baaxut pas-pasam ci yàlla baaxut ay julleem du ko jariñ dara ay wooram du ko jariñ dara waaw yow parce que yaa ngi julli waaye jàpp nga ne moos yàlla moom nekkul ki nga xam ne moom dong lañ war a jaamu waaye xërëm yi wala diwit ci la mais yow sa julli yooyu du la jariñ jamais mu jariñ la dara parce que fondation bi baaxul mooy ki doon tabax jël li ñu wax noonu kooku yàq moomay voilà du la jariñ tus waaw mu ne kon nga wooleen ila shahadati an la ilaha illa allah am na ci yeneen riwaaya boo leen dikkalee ah fad'uhum ila an woo amul benn buur bu ñu war a jaamu illa allah ku dul yàlla am ci riwaaya nang leen woo fa awwalu ma tad'uhum ilayhi ibadatullah waaw liñ leen di njëkk woo mooy di wéetal yàlla di jaamu yàlla nangoo nekk ay jaamu yàlla waaw ilaa an yuwahhidu llah ñu wéetal yàlla tabaraka wa kon nag loolu mooy li njëkk loo war a def waaye comme que gars yi waa ahlu kitaab lañ boo ñëwee wax leen loolu dañ naan la ñun nañ yàlla <laughs> demal ci yahudi naan leen il faut que vous attestiez que Dieu unique nangam dañ naan la mais nous nous nous l'attestons mais loolu sax moo tax doy moo tax yeneen tamit ay ne ko nag wa anni rasulullah te nag leen seedeloo ndax moo moo bu njëkk bi ñooy ànd ñaari faasu benn pièce lañu gis nga boo yoree ñaar dërëm wala téeméer téeméer bi jaay def pièce. ah wala aw fukk ak fanweer ah wala yooyu daal deux cent cinquante wala aw aw cent francs gis nga euh, li ñaan pilote passe mooy ñaari côté yi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah noonu la mel manoo ne man dinaa jël monnaie bi de dinaa jël xaalis bi <laughs> xaalis bi <laughs> mais man benn côté bi kese ma intéressé beneen côté bi soxlaw ma ko dañ naan la doo am xaalis waaw kay walillahi al-masalul affaire bi shahadatu an la ilaha illa allah nag mook wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñooy ànd surtout nag ñi ngi koy dina ngir ñu wax mooy waa ahlu kitab xam nga ñeneen ñëpp boo dugg ci lislaam la ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais rawatina ñii parce que yéeféer bu taxaw chrétien wala juif ne man gëm naa shahaadatu an laa ilaaha kooku duggagul ci l'islam duggagul ci l'islam parce que moo tax euh, euh, gis nga témoins yi témoins yi fay ah ah témoins yi <laughs> témoins du Jéhovah yow waroon nañu jaar ñoo joor mel ne en temps bon man nag li ma wax lu yàgg la parce que bon <laughs> ça fait presque dix <laughs> euh, wala vingt wala lu ko ëpp sax gaa yooyu ñoom Sénégal gars yi mooy dañ nga ñëw leen ñu ñëw ci buntu kër yi wala ci kër ci waaw ne dañ lay expliquer seen téere yu ndaw yooyu di la wan ay ajjanaak maam aadama nee nañu alayhi salaatu wassalaam wal iyaazu billaah ba mu nee ajjanaak ak histoire profet yeeg yooyu témoins yi ñoom bu ñëwee dañ lay gëmloo na ñun gëm nañu ne yéen xam nañ ne gars yi julli lañ <laughs> ñun gëm nañu ne euh, Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, kii kii la profet la loolu gëm nañu ko mais du ñu la leeral loolu taxulee na doon jullit ah kon manoo taxaw ne kon témoins yi kat ah <laughs> ñoom ay jullit lañ non du ñuy jullit parce que témoins yi dañuy def taqiya waaw <laughs> mooy doctrine chiite yooyu mooy la nga nekk nga koy nëbb ko wax waaw camoufler le technique le technique de camouflage <laughs> mooy noonu la boolu mooy taqiya nëbb li nga nekk ci biir mbooloo mi jaay foog na ci ñoom nga bokk ba bés ba nga xam ne ci lay opportunité ca ngay avec rek daal di koy wane fekk boobu am ngeen doole ci biir mbooloo mi voilà loolu mooy taqiya témoins yi ñoom dañ naan la gëm nañ ne yonent lay saa saa am yonent la mais dañ naan la boo demee ñoom ba ci biir ak ñoom seen bind yi dañ naan la yonent arab yi la waaw mooy yonent arab yi la mooy eh, li suñu borom wax ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ñoom gëmuñ ak wa xaatamul nabiyyin gëmuñu loolu ñoom gëmuñu loolu ah. mukk ñoom dañ jàpp ne profet arabe yi la mais le grand prophète de tous les temps mi nga xam ne sax ëpp na lu koy wax sax du waxuñoo ko prophète rek yem ci mooy Seydina Isa alayhi salaam wal iyaadu billah ta'ala allah amma yaqulu az-zalimuna 'uluwan kabira waaw kon mooy ñoom dañuy kàcc léegi dañ lay wax ñooñu buñ woon par exemple témoin mënoo ñëw ne leen léegi ñuy tuub ne lool rek gëm nañ ne waaw waxama non ñooñ da ngay a leeral parce que ñoom même biñ ne li ñu nekk ñoom jàpp nañ ne euh, euh, Muhammad sallallahu alayhi wasallam c'est un prophète mais sauf que niñ ko jàppe baaxul waaw xam nga mënoo ne man yonent bi sallallahu alayhi bon man gëm naa ne yonent la mais man fan mu concerne fan ça ne me concerne pas c'est les prophètes des des des des Bédouins des Arabes quant à moi le citadin moi l'Africain moi l'Européen l'Australien ça me regarde pas kooku weddina kooku weddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw yonent way saa saa ne moom mooy yonent bu mujj wa la nabiyya ba'di amul yonent bu ñëw sama gannaaw te yonent borom bi daf koo yónni ci ñoom ñépp xeet yépp ne damaa yónni ci ku weex ku xonq ak yooyu yépp ak ku ñuul lépp yow nga ne yow bokkoo ci loolu mooy weddi nga yonent may saasaan ci boppam nee nga ko yow yónnuwuñ la xëpp baal loolu ngay wax te jàpp lii may wax kooku koy yéefër la <laughs> kon mu ne boo leen di woo waaw lu kitaab dañ leen di woo ci ñu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu lool mooy lan lépp loo xam ne shirk la ci ñoom ña ci doon wax naan wa qalatul yahudu Uzayr ibn Allah waaw ñi nga xamante ne ni ñoo doon wax naan ay yahuudi naan Seydina Uzayr loolu nag du ñoom ñëpp ah. gis nga yahuudi dañoo bari ay branche moo tax euh, boo fi jàppee lii dem gis benn yahud ah fii ci synagogue bu Villeurbanne bi saay <laughs> nga romb monsieur le rabbin nga waxtaan ak moom ne ko moom moi j'avais question concernant Uzayr euh, mais il est prophète ou qu'est-ce qu'il moom boo mayul taas euh, quatre-vingt wala quatre-vingt-dix-neuf pour cent mu ne la kook prophète la ma ne eh, mais alxuraan waxul na yahuud yi nee nañ eh, wa qaalatil yahuudu Uzayr ibn Allah waxul na yahuud yi nee eh, yàlla la dañ naan la waaw parce que daa am ñu ko doon wax ci ñoom <laughs> te ñoom ña ko doon wax dañoo bari woon Medina moo tax ñoom ñooñu weddiwuñ amul kenn ci ñoom ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xam ne ay nooni l'islam lañ yàkkamti woon nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax leen na bañ ko non non non lii nii waxuñu loolu waaw <laughs> ñoom ñi dañuy jël lévinace yor seen téere yi aayatul ñu koy nëbb bi wax ne jigéen bu kiiwee dañ ko war a euh, ku njaaloo boobu góor jigéen a ci yem fekk mu sange nekkoon cib dañ ko waroon a xaaj ay xeer ñoom ñu nëbb ko ci kanam yonent bi sallallahu alayhi yaakaar nga ne ñooñu moos yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina leen waxal ne yéen lii ngeen di wax fekk ñoom waxuñu loolu duñ taxaw ne ko o oh, oh, oh, al lii waxuñu loolu ah <laughs> mooy dañ ko wax sauf que branche la woon ci yahudisme mais du yahud yépp yépp ñoo naan Uzayr doomu yàlla la <laughs> waaw te ñoom seen seen ngëm-ngëm yu volatile yooyu xam nga diine yahud amatul yawmal qiyaam yi ah ah man amatu jee mooy ñu bees ñu fii bareetul ñu ko gëm <laughs> non pour ñoom loolu lépp c'est promise gii la mooy Jérusalem moo tax ñuy def seen mbonte yi ñuy def di rey nit ñi jàpp ne suuf si ñoo ko moom seen suufu maam la yàllaa leen ko dig waaw gëmmuñu ay yowmal xiyaam ah. moo tax ñu ragal dee <laughs> moo tax ñu ragal dee waaw waaw moo tax qul qul ya qul lil ladina haadu qul ya ayyuhal ladina haadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas mais fa tamannawul mawta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin te suratul jumu'a suñu waroon ne yonente bi alei sat selaam qul waxal lilladina haadu waxal ñi nga xam ne ñoom ñoo yahuud yi ah wax leen ne in ne yéen addanaa sax la nan walilladina qul ya ayyuhalladina haadu in za'amtum wala mbeen ne nee ngeen du loolu ngeen wax annakum di affirmer fépp di ware neen yéen yéenay parandoo yàlla awliya allah yéen daal yéenay parandoo yàlla yi yéenay le peuple élite nangami nangam waxi caaxaar yooyu nga xam ne moom lañu nee ci àddina bi waaw bu dee lool <laughs> ah parandoo moom ka nga bëgg ka nga parandoo moom wax dëgg dajeeg moom warulaa naqari waaw kon nag fataman nawul mawta mais mëbët leen dee dem ci parandoo gi yéen muy yàlla waaw moo lu tax bu dee ñëwee ñuy ngeen daw dee ragal dee <laughs> moo tax xare buñ dugg wallahi bu dee yi commencé bari même ñoom bu dee ñu ngi rey dix fois plus ci loolu ca ña ña jàmbaar la moom bu dee yi commencé bari ñuy ba laajal deux mille cinq <laughs> deux mille cinq seen xare ba Palestine ak kii euh, euh, Liban ay nasr euh, kii waa ñi la kii Hezbollah libanais laaj leen ba dee ya commencé bari man laa xamoon na affaire bi yow dee de bu dee yi bari ñuy ñuy sede dañoo mujj sede waaw te ñooñe woon bala ñu fee jóge fii des nañ leen damb bam set wecc toujours